ba wax li nga xam ne moom la ci as-sayyidul muxtaar ibn ahmad ibn abi bakr al kuntiyu radiyallahu anhu waxoon nañ la ci Mauritanie la dëkkoon waaw mooy ci chéri kii yooyu nu mu tudd sëriñu Mauritanie yoo yële ah ci al kawkabul waqaad wax nañ la nag téere boo xam ne maxtuuta moo ci am ak manuscrit <laughs> voilà fële ca bibliothèque arabi saoudite fële ca Ali Saoud voilà foo fële am na fa mu ne kon wa in axadta al wirda bu dee nag dangaa jël dangaa jàpp al wirda jël wirda ci lenn ci wirduy tariixa yiñ la waxoon wirduy suyuux yiñ la waxoon sëriñ siñ la waxoon radiyallahu anhum mu ne bu boobaa fal tubajjili na nga ko màggal de te bu ko sàggane fal tubajjili umuurahu fal tubajjil umuurahu na nga màggal mbiru wird moo taxoon ma ne la lam doon wax naan fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walay yahida loolu mooy la mooy ki ko jël ci charte ya te condition ya respecté nañ ko ko waxee te di fexe bi ca teewlu lu mu man ndax nit sa julleek sa jaamu yàlla doo ci am lu dul la nga teewlu ngir sa borom waaw mu ne boo jëlee wird nag faltu ba jil na nga màggal umuurahu mbiri wird bu ko doyee dal de bu la neexee def heure bu la neexee bàyyi sa yoon new ci utaloo ko benn respect benn gëdd joxoo ko mu ne déedéet mu ne nag gis nga bu dee na nga màggal faltu ba jili bu dee jël nga wird ko màggal umuuroo yu mbiram boo ko defee xayral mazaya gën jiy may yu borom bi dotti ci sa xol te defal la ko tanali moom ngay moom nga moom ngay am waaw mu ne amma alladi maqaama wirdinan kara mustahzi an bihi li kurdin wasdira qadru fadhu jahalatin kama nasala alama ibnu ataillahi fi matnil hikam mu ne amma ndaal alladi waa ji nga xam ne maqaama wirdin ankara mooy taxawaayu wird ci yoon wii ci lislaam bii moom Ankara daf koo weddi na yépp amul ah topp leen ne da ñuy sonal képp yonent bi saa saa nekkuloon ci yii te wax na lu amul de waaw wax nañ la fii bu dee suy wër nga topp nga mbir yi ba muy tàmbali wax nañ la cosaanam comme ni mu waxoon ne woon bisaatuhu kitaabuhu munazzalu mufarriqan wal atharu musalsalu waaw bisaatuhu lay taayu wird kitaabuhul munazzalu mooy téereem bi nga xam ne mooy alquran bi mu am moom la wàcce di ci tàqali diggante dëgg ak neen ak al ak ak jeexitalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam dañ koo topp di ko di ko mu am ay càllale loolu nekk li nga xam ne mooy laytaayu bi nekk fondement bi nga ne mbir mi tegwul fen waaw te yonent bi alayhi salaam doon jox comme ni ñu ko gisoon Seydina Abu Musa al-Ash'ari la hawla wala quwwata illa billah naan ko def lii ci suba def lii ci ngoon waaw képp koo xam ne taxawaayu wér di da koo weddi mustahzi'an xaalam nekk mbiram nekk koo xam ne da koy saboote bi hii di ko saboote waaw bu gisee gaa yi wér di sax wala nekk ci yooyu di def ay askar mu naan déggal ñii seen baat yi ñu mel ni ay mbaam yu yuuxu wala iyaadu billah comme na ko benn waaye waxe de am na ko ko waxoon ci alxaawilil fatawa bu al imam as-Suyuti rahmatullah alayhi andi na fa ba gaa yi benn waay bu doon laaj al imam xaatimatul xufaad waaw xaafis bu mag ba al imaam Ahmad ibn Ali al Asqalaani al imaam ibn Hajar rahmatullah alayhi am ku ko doon laaj ci loolu naan waajoo xam ne daa fekk nit ñi wér du ma leen di wax yu mel noon waaw ba mu doon wax naan kooku bokk na ca lam tontu war doon nañ koo euh, yar waaji wax loolu waaw naka la ñuy la ñuy melale ñuy tudd turu borom bi tabaaraka wa di ko sikkar nga ñu melale baat boobu ak baatu mbaam. waaw wal iyaazu billah am na ñoo xam ne bañ loolu bañ loolu tax na ba ñuy wax wax yu grave noonu waaw mu ne kàntaa ki nga xam ne non seulement dane lii amul di mbiru wérd ba pare di ci sa di ko saboote di saboote ña ca ne te dara yóbbu ko li kurhin ndax bañ gu ko bañ wasdira ak tuutal ak doyadal mu ne kooku xam nga ne fa zu boroomuk réer la waa jiy def loola le te noonee te laaju ba bañ doon laaj al imaam al-Hafiz Ibn lu mel loolu la waxoon ne ko war nañ koo yar waaw ko ak boroomuk réer la waajoo jële kamaa kenn ni nga xamante ni nii nassal alam noonee la koy yaxale doj wa montagne ba doj wa ca wàllu xam-xam ak ngëm yàlla ak sellal ak wilaaya drapeau bu mag ba doj wu wa mooy kan boroom xam-xam bu màgg ba ah boroom xam-xam bu yaatu ba te rëy ibnu ataillah mu la al imam ibnu ataillah fii matnil xikam fan la ko wax ca matnu mooy la nga xam ne kenn saraawu ko nu ko bindee woon noonu le waaw alxikam muy alxikamul ataiya voilà moom ni mu ko nosale te nañ la al imaam ibn Ataa'illah mooy al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Abdil Karim waaw génnoon àddina l'an 709 gane woon àddina l'an 658 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taalib al imaam Abul Abbaas al Mursi moom moo ma di taalibi abul Seydina al Abul Hasan ash-Shaadili radiyallahu ta'ala anil jamii' waaw mooy al hikamu al ataa'iya téereem bu am solo boobu te tuddoon nañ ko ne bokk na ci yi nga xamante ne sëriñ bi radiyallahu anhu moom la dina ko tudd fii nan la ko waxe waaw kon waa ji weddi lii ndax bañ ko ak tuutal ko doyatal ko kooku boroomuk réer la comme ni ko boroom xam-xam bu màgg wa doj wax daal di waxe di ibnu ataillah waaw as-Sakandari yu fii matni al-Hikam ca yaxu al-Hikamu al-Ataiya loolu mooy xikma bu 112 bi xikma bu 112 bu fa la waxe lii sëriñ bi radiyallahu taala anhu di junju nii la ko waxe moom acheikh al imam ibn ataillah as-Sakandari muy kon xikma 172 112 boog 112 mu ne la yastaxqiru al wirda illa jahul mu ne la yastaxqiru du doyadal al wirda li nga xam ne mooy wirda illa jahul lu dul koo xam ne dafa sa dafa ab ignorant dëgg ab iñaar dëgg mooy ki nga xam ne mooy wedd moo koy doyadal waaw ci la doon waxe liñ doon wax fan yële naan alwaaridu yujidu fi daaril aaxira lii rot li borom bi rotal ci yow loolu dañ ko fekk dañ koy fekk te day dem ci daarul aaxira wal wirdu wirdu gi ngay def nag yantawi bintuwaa i hadhihi daar day lemu daal di dem ci lemook li nga xamante ne nii mooy eh, mooy mooy kër gii ci la doon wax ah naan al wird huwa ma talabahu mink wird gi ngay def wird gi ngay def mooy li nga xamante ne nii moom la sàkku ci yow moom la sàkku ci yow kanta al waaridu la muy sotti ci yow ah moom borom bi tabaaraka wa taala anta tatlubuhu min yow yaa ko sàkku ci moom wa aynama huwa taalibuhu minka mimma huwa matlubu eh, mimma huwa matlabuka minhu waaw ana ndax am na comparaison ndax mën nañoo compare diggante li nga xam ne moom la borom bi sàkku ci jaam bi ci yow jaam bi loolu mën nañ ko comparer yow li ngay sàkku ci moom déedéet kon mbir maangoog fii la ko waxe mooy al al al al al al euh, al xikma xikma 112 bi voilà kon fa la waxe lii sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu di wax sëriñ bi tekki radiyallahu anhu man lam yudim shay'an min al awraadi mudayyi al waqti ala tamaadi fala lahu yawma yujaza nnaasu illaa gharaamun wa jawan wa baasu mu ne heure bi jot na <laughs>